ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa qaaluu maa li haadha rrasuuli ya'kulu at-ta'aama wa yamshii fil aswaaqi lawlaa unzila ilayhi malakun fayakuuna ma'ahu nadiiraa kon suñu boroom di wax ci laayeb juróom ñaareel bi mu ne wa qaalu ñoom yéefiru Makka yi teg ci di wax ba léegi naan maa li haadha rrasuul mu ana lan moo dal yaa yee yonent bi waxuñu ko woon ndax dañoo gëm ne moom ndaw yàlla la sallallahu alayhi wa sallam mais dañ ko doon wax ngir saboote kókkali wa qaalu ñu naan maa li hada rasul moo lan moo dal way yonent bi waayi nee naa yéey yàkulu taama moom da yonent la te li ñu ci jaaxal nag mooy yàkulu taama day lekk ñamkat day lekk di dànq ni ñun di lekk li ñuy lekk man looloo ñu ci jaaxal de wa yamshi fil aswaaqi ba pare day dox ci marché yi di dem di di duggi ba pare di dox ay soxlaan di jaay ak jënd ci marché yi de di jënd boog ci marché yi di fa jam li muy jëli law unzila ilayhi malak mais lan moo tere woon bu dee ne yonente la lu teewoon dëgg dëgg yonente la lu teewoon ñu wàcce ko malaaka boo xam ne mooy ànd ak moom daal di ko doxalay kursam di ko defal yii yépp du ko soxla de fa na bu ko defee malaaka boobu maahu ànd ak moom nadira muy xubbu nit ñi aw walla boog yulqaa ilayhi kanzun walla boog ñu sànni ci moom benn trésor borom bi defaral ko benn trésor boo xam ne ci asamaan si lay jóge daal dootul soxla di dem ci marché yi waaye yi di uti lu mu fa dundeek walla dem dooyu dooy dootu ko soxla ndax alal ji nga xam ne mooy ndëxëñteef yi ko borom bi di wàcceel ci asamaan aw takuuna lahu na walla aw takuunu lahu na walla boog moo lan moo tere bu doon ne yonent dëgg la mu am benn tool boo xamante ne nii bu baax a baax la boo xam ne ay xee ci meññeef yu bari ñoo ciy nekk yakulu minha bu ko defee mu man sey lekk ba daal doyloo daal di dox ci marché yi di utilum lekk de wa qaala zaalimuuna mu ne way tooñkatu seen bopp yi di bokkaalekatu Quraysh yi di wax in na naan nag ñi ko jota gëm naan ku yéen daal nekku ngeen di topp illaa lu dul rajulan góor goo xamante ni nii moom de koo dañ koo faj dañ koo njabar mooy gaal ko ñuy tuumal la ci am xelal am xelam ndax kii àndul ak saboom yéen ngeen topp ko undur suñu boroom ne xoolal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam kayfa naka nan darabu laka lamsaala lañ la saddale misaal yi ñoom fa dallu ba ñu ko defee ci lañu sànku fa la yastati'una sabila te amuñu wenn yoon amuñu pouvoir trouver denn yoon woo xam ne ci lañuy mën a jaar ba dëggal li nga xam ne moom lañ la weddil ne doo yonent mooy lii nii ban lien la am ana ban lien ban relation boo am lan moo nekk diggante nekk bu yonent ak tamit dox ci marché yi waa fan lay bind ne ku nekk bu yonent waroo dem ci marché yi waroo di lekk ni nit ñi te waroo yow nekk koo xamante ni nii da ngay am ay soxla nit fan lañ ko bind ak fan lañ bind ne ku nekk yonent daa am malaaka boo xamante ni nii day ànd ak yow di la jàppale loolu kan lañu gis ci dégg ma sa dégg ñoom waa Quraysh ci yonent yi que ne noonu la demee woon waaye loolu la moo tax suñu borom ne fala yastati'una ñoom amuñu yoon de tariqan manuñu sabilan aw yoon ba agsi ci li nga xam ne moom lañ lay tuumaal lu koy dëggal lu ñu ko trouvé xam nga nettali bi al imaamu ibn Ishaq rahmatullahi alayhima daal di woon na koy nettali masoon nañ ko fi tudd mooy nettali bu rëy boobu bu gudd boobu mu fi woote woon naan bi islam commencé woon di feeñ nag biir Makka nag xabiila yi muy xabaa'il yi muy waasoy Quraysh yi commencé ay góor ak jigéen ngi dugg ci lislaam nag mbir mi nag xaw a xaw kii waa Quraysh léegi nag ni nga xamante ne nii ci la nee na ci la ñoom Abu Sufyaan ibn Harb Utbat ibn Rabi'a Shaybat ibn Rabi'a an-Nadr ibn al-Harith miñ doon tudd Abul Bakhtar al-Aswad ibn Muttalib ak Zam'at ibn aswad ñoom al-Walid ibn al-Mughira abu jahl ibn hisham abdallah ibn abi umayya al-aas ibn wa'il an-nubay ak munabbi ibn al-hajjaj umayya ibn xalaf ak ñeneeni ñeneen ci lañ woolu woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam denn bëccëg di ñëwee ñu naan ko mais yow mas ngaa gis kenn yonent bi alayhi salaatu wasalaam diñ ko woolu wooñ ñoo góor yi mooy paayi toog ci kaaba gi woolu ko mu kontaan foog ne nag ñii dañooy dugg ci lislaam dañoo gis ne kon lim leen doon woo dëgg la mu ñëw ñu naan ko est ce que mas ngaa gis koo xamante ne nii moo su ñu naan ko ñun ñoo la woolu woon ñun kilifa yi léegi nag yow dañu lay laaj est ce que mas ngaa gis kenn ci arab yi ku dugal lu yées lu toll nii li nga xam ne moom nga dugal mbugal ci say ñoñ ndax yow mii kat daal di ngay ŋàññ suñu yàlla yi ba pare ëyibal suñu diine ji ñu fekkoon suñu tëril ñu fekkoon suñu maan yeeg suñu baay yi ba pare nga wax ci suñu la yàlla yi loo xam ne du noonu de ba pare nga nga doyadal suñu xalaat yi daal ba pare tasaare li nga xam ne mooy suñu mbooloo mi yow daal amul lenn lu bon rek lu dul ne indi nga ko ci ñun wal iyaadu billah après nag ci lañ ko doon wax naan ko nag mais bu dee daal yow li ngay wax dëgg la ñun daal daa am loo xam ne moom lañ bëggoon nag mooy borom bi yow bu dee ne lii dëgg la gis nañ la ngay dox ci marché yi moo lan moo tee borom bi defal la li nga xam ne ay aljana waaye tamit ay tool yu baax defal la ay pale ay njënd yu baax defal la ay trésor yoo xam ne ci xaalis lay doon ak wurus bu ko defee moom moo lay tax yow dootoo soxlaa di la ñu lay gis ci liñ la ngay sàkk comme ñun di dugg ci ci ci marché yeeg dem di fa uti dund ak loolu comme ni ñun ni ñu koy defee. yow ana kon bu boobaa nan nga ñu ëppale nii nga mel na la borom bi defal yooyu yépp saa bu ñu ko waxee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci jotaay boobu lañ ko doon waxe kenn te xamoo ne yow yi umpalewu la ñoo gën a la dëkk gin koo ñàkkale dañoo bëggoon nag gis nga suñu xeer yi xeeru Makka yi montagnes yi nga soppil ñu ko li nga xam ne mooy wurus te nga tamit mooy nga daal du ñuy dekkilal kenn ci suñu góor ñu mag ñi suñu maam yi Qusay ibn Kilab ba mu ñëw bu la bu dekkilee rek boo ko dekkilee rek du doy de mooy il faut nga ne ne ko moom ah mooy xusay waaw ba nga laaj ko ñun ñu laaj ko ne ko est-ce que kii dëgg la ba mu ne la dëgg la ñu door laa gëm mooy seen waxu caaxaan yooyu nag mooy yooyu noonu ñu wax moom la suñu boroom di wax fii ne na xoolal rek niñ lay saddale misaal yi waaye muy misaal yi foo yoo xam ne teguwul fenn fa dalloo ñu def ko sànku ndax ku sànkooy waxee noonu jàpp ne mayu yàlla daal mooy nekk bi yonent ak nit ku baax ak am am am amu àddina ban ban lan moo tax ñu képp ku nekkub sëriñ wala ab waliyu dangaa war a yor lu ne gàññ ne nit ñi doon nekk ay waliyu du ñu am lu ñu reere du ñu am lu ñu lekk nit ñu bari foog ne ñii seenu dëddu àddina la mais daa fekk ne waaw dëddu nañ àddina mais dañu koo amul dëddu àdduna mooy bu ñu yoroon lépp alalu àddina bi yépp dinañu ci dox di ci dund correctement waaye daa fekk dañu koo amul sax voilà noonu la mooy lu leen borom bi jox loolu la ñuy doyloo kon nag lan la ñaata ay nitu yàlla yoo xamante ne ay yonent yoo xam ne dañoo ñàkkoon loolu bari na léegi ñoom ñu bëgg ne laal mooy dangaa war a riche am loo xam ne yow daal ay malaaka di la doxal say service après ñun ñu door la gëm suñu boroom ne tabaaraka barkeel na alladi ki nga xam ne inshaa bu ko sooboon jaala laka dina la defal mu defal la xayran min daalika lu gën gis nga ñoom yiñ la tuddal noonu le naan la ay yii borom bi bu ko neexoon mu defal la loo xamante ne nii mooy lu gën lii fuuf min daalika ci liñ tudd ñoom jannaatin ay aljana yu ëpp ñoom benn biñ benn lañu wax ñu doxalal la ko nga ciy lekk ak udd ci ut di ci ravitaay woo mu ne man bu ma sooboon man borom bi waaye barkeel na borom bi nga xam ne bu ko sooboon mu defal la lu gën ñoom yu ñu tuddee jannaatin ay aljana yoo xamante ne nii tajri dina daw min tahtiha ci ronam al anhaaru dex ya wa yaj'al laka qusura bu ko sooboon mu defal la waxuma la benn njéndi lañ wax naan lañu la defaral benn nii yu bari bu sooboon borom bi loolu la lay defal de yu bare bare bare bare yoo xam ne comme mu la ko defarale àjjana al alaaxira yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wasalaam ak ku la gëm bu ko sooboon fii la la koy defale léegi nga am yooyu te du wàññi nga jëm dara te nga jëm a ko gën a dàq te moo dàq ñoom yi ñuy wax bal li am ba des mooy kaddabu bi saa mooy borom bi manoon naa def lool de li ñu wax mais dañ du doon gëm sax lool dañ ko doon wax noonu kese ngir wax seen waxi caaxaan yoo yële suñu borom ne nag bal yam ba mooy kaddabu bi saati ñoom ñii de waa Quraysh dañoo weddi li nga xam ne mooy saa muy bis pénc waa waatadna te ñun nag waajal nañ te préparé li man ñeel képp koo xam ne kaddaba weddina bi saati ci saa muy bés penc san ira safara soo xam ne day takk te du fay lañ ko waajal idaara athum gis nga safara soosu bu leen gisee min makaanin ba'idin bu gisee yéefér yi ci bërëb bu sori seen leen nële safara day mel da leen di seen waay bu leen gisee samion laha comme nga géeg ñu ñu koy déggal taxayudan ak yuuxu mooy ak mer ak mer wasafira ak benn yuuxu baat bu bu rëgër la yuuxu ak ni gis ko mu mer di futt comme ni yonent bi alayhi salatu wasalaam bi nekk ci sunan at-Tirmidhi rahmatullah boo xam ne xadis bu wér la sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na safara gis nga day nekk day day day day ni mooy benn doq doq lay génne comme ni nga mooy anaq ay mooy lay génne doq mooy day génn nii di xool gaa yi di leen di leen xëcc gis yéefér yu fële di bifu ngir xëcc leen ngaañ dugal leen ci seen biir nu mu gën a gaawe ndax mer non léegi nag bu ko defee di leen woo naan man pour ñett ñii ñoo tax ma jóg daal di lim ñi nga xam ne yi ñi gën a ñoo xamante ni ñoom laa soxla man mii safara mii de